bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah wahdahu wassalaatu wassalaamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu kon ñu ci al-muallif wal musaafir yuftiru idaa faaraqa buyuuta qaryatihi wal afdalu lahu as-sawm xuruujan min xilaafi aksari al-ulamaa wal xaamilu wal murdic إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر فإن أخافتا على ولديهما فقط أطعمتا على كل يوم مسكينا ne li ki nga xam ne mooy kiy tukki ki nekk ci tukki des koy daganal wala boog mën na dog su génnee kër yi nga xam ne mooy su rombe kër yi dëkk ya mu jóge mooy su kër dëkk ya mu jóge su boobaa mën na tàmbale daal di dog mu ne afdal te li ci moom nag mooy mu daal di mu daal woor lu waral loolu mu ne li gën mooy di woor mu ngi génn ci wuute gi ci diggante boroom xam te lu ëpp nekk ci wet gële wala boog li ëpp ci borom dañoo wute ci masal boobu mu ne ki nga xam ne moom moo wan lor mooy jigéen ko wan lor wala muy nàmpal su fekkee ne ragal ngir seen bopp mooy dañoo ragal lor jëm ci ñoom wala ñu wan wala boog su fekkee dañoo ragal ak lor bu jëm ci ñoom wala lor goo xam ne dafa jëm ci seeni ñaari doom. daganal leen ñu daal di dog waaye su fekkee ne lor gi ñu ragal moom dafa aju ci doom ji su booba dog googu dafay ànd ak fay ak daal di leel leel miskin fi na am na mabaaxi fu bare bare ci masala ci bokk li mu jukki mooy ki tukki kañ lañuy boroom xam dañoo dëppoo ci ne dagan na ci kuy tukki moom mu daal mu daal di dog ndax yàlla sunu mbokku leer man kaana maridan ala safar iddatun min ayaamin uxar mooy képp ku nekk ci tukkal nga feebar yow yeneen i bis kooku mu dagan na kon ñoom ñëpp dëppoo ci ne dafa leer ci ne ñoom ñëpp dëppoo nañ ci nit ki su fekkee daa nekk ci tukki moom mën naa bañ bañ a kañ lay tàmbalee bañ a woor. ظاهر المؤلف li mu wax mooy إذا فارق بيوت قريته yuftir ida faraqa buyuta qaryatihi mooy kon kañ lay dog mooy su fekkee ne génn na mooy su fekkee ne génn na ci lay ci lay ci lay ci lay dog borom xam ne wute ci ci masala bi xata alxanabila ante marif xanbila lañuy rotal ci seen téere mooy ne dagan na ñoom mu daal di tàmbalee dog su fekkee ne tàmbale na tàmbale na tukki mooy dagan na mu daal di tàmbalee dog ci fekkee ne ma ngay tambale tukki tàmbale tukki mooy lan mu daal di préparer bagage masalan su fekkee ne waruwaay la yor mu daal di jël bagaaj ci waruwaayam tàmbale daal di daal di dem. ndax ñu la ci atharu anas ibn malik radiyallahu anhu luy loolu euh, euh, mi ngi dagg atharu anas ibnu malik bi foofu la commencé dagg euh, Oustaz Fadel yónni waat naa la euh, demande xam naa boo kii heure allah aynaam euh, bi baax na di ñëw na macha allah أتيت أنس بن مالك في في رمضان عندما ذكر أنس المال رمضان هو يريد سفرا mu ne fekk Anas moom daa bëgg a tukki mooy mu ko fekk ci Ramadan Anas di waajal la ab ab tukki mu ne waqad ruhilat lahu rahilatu wa labitha thiyab as-safar fa da'a bi ta'amin fa akal fa qultu sunna qala sunna thumma rakib Euh, nee na kon dafa ñëw moom ci fekk Anas di tukki mu fekk ko mooy defal nañ ko monture am waru waayam ba pare ñu daal koy laaj wala bokk mu daal di ñu daal di koy jox mu lekk njox ko mu daal lekk mu daal di yéeg mu war mu ne ko ndax sunna la mu ne sunna la mu waaw. daal di war wala boog dañ ko defaral lii mu a pare mu ne ko ndax lii sunna la mu ne waaw sunna la daal di daal di war xëy ñëw ci jaami Tirmidhi ci isnaad bu bu wér kon loolu suñ ci toftaloo suñ ci ñuy gis ne Anas ibn Maalik def ne sunna ab saxaabi su xëy mbir sunna la loolu dem xukmu xukmu raf ci li gën a wér ci ne su waxee mbir mi sunna la mooy mën sun na kaza ci dañ ko laaj bu ne sunna la la yone kon daf ko askane yenent bi eh, sallallahu alayhi alayhi wa wasallam te loolu li nga xam ne moom moo ñëw ci lenn ci wala boog mooy li li feeñ ci al madhab al xanaabila mooy su fekkee ne ñëw na tàmbale na mooy daal tàmbale li nga xam ne mooy yëkkati wala boog di tàmbale tàmbale voyage am mu doon di génn gudd dagan na war a dog Ibnu Qudaama loolu la ci al-Mughni ida kaana aadiman ala safar wa kaarif ala tajhiiz dafay dagan loolu tam moo feeñ ci li nga xam ne mooy ñenn ci wala boog ci madhab al ahnaaf madhab al ahnaaf ci dal muxtara daar al muxtaar loolu la loolu lañ fa indi kantaar al madhab al maliki ak al shafii ñoom gisuñu nit ci mu daal di dog lu dut ne dafa génn ba pare mooy ba tàmbale tàmbale voyage ci lay ci lay ci lay doge mooy faaw mu tàmbale xam tukki bi daal di daal di doog a dog te dafay yéene dog bi ca ca guddi ga mooy dafay du day fekk ne yéenewut woor te day génn balaa fajar mooy foog génn ga daa doon balaa fajar su fekkee ne kon dafa génn après fajar kooku daganul mu dog waaye nag balaa mooy génn mooy du cale yi cale yi yéene daal di yéene dog googu wala kii di moom nooy dox ci yàlla moo ne man kaana musaafiran safaran tawilan walam yaxruj qabla alfajr lam yajuz lahu alfitru fi dalika alyawm mu ne képp comme da ngay tukki tukki bi sore mooy tukki ba nekk ci mën a wàññi rek. du ko dagan mu daal génn mu daal di dog su fekkee ne génnul avant fajar du ko dog bis boobu noonu mais mathalan nit dafa war a tukki ba balaa fajar lay génn su boobaa day yéene ne du du woor su boobaa su génne ba pare nag foogee moom mun naa mun naa dog waaye su fekkee ne dafa xëy doote yéene woon na tukki waaye xëy génnut du dagan ci mu daal woor. mu dog bis boobu ci ñoom xataa su ba génn dëkk ba sa bis boobu dafay dafay dafay euh, dafay woor waaye suñu jëlee nga xam ne xadisu Anas bin Malik bi la fekk dafay wane ne kon nit ki moom su fekkee dafa tàmbale rek génn mën na woor donte sax après fajar la donte euh, donte ne après après fajar ci la ci la doog euh, ci la doog a ci la ci la doog a mujarrad nag daal di niyya ah, du doy kon mooy mujarrad nit daal doy mooy faaw mu tàmbale yéene ci am na masal yoo xam ne dina doy daal di taxwil changer ab xaal jubbu ko ci beneen xaal subhanallah mais sama micro dafa de. non mi ngi ñëw de mi ngi ñëw. ah tayib yéene mën naa yenn saa mën naa changer xaal ci beneen xaal lu dul ci su fekkee ne xaal ba nga nekkoon nekkul mooy asul ci masal. su jëloon masal ci ci zakat urudu tijaara ci marchandise su fekkee nit ki dafa daal di dem jëndi ab marchandise yéeneem mooy jaay marchandise boobu noonu mooy da koo dem jëndi ngir daal di koy ngir daal di koy jaay kooku mujarrad mu daal di jënd marchandise am yéene jaay ko rek foofu la ñuy tàmbalee wàññi moom. kañ la ci génne zakat moom fa nañu tàmbalee wàññi xawlu bi at bi ndax as cosaan la mooy marchandise la jënd waaye matal si doon jënd kër moom kër ga lay yéene mooy daal koy dëkkee mooy lay yéene mooy daal di dëkkee kër ga loolu mooy li nga xam ne moom mooy moom mooy yéeneem waaye dafa doon yéeneem mooy dëkk ci kër mu dem ba ci biir am yéene jaay ko su boobaa duñ ko yéene bi du doy rek nga daan ne ko léegi yow dañuy tàmbalee wàññil la sa xawul faaw mu def lay war lay waral ñu jaay faaw mu def lay waral jaay ngir ñu ne ko tàmm xawal matalan su fekkee ne jamono yi su ko defee si la bon wala bu daal di koy def benn sama mbir sàngam su boobaa da nga ko tàmbalee koo jaay waaye yéeri bi rek du doy wuuteeg ba mu marchandise te marchandise ba cosaan la jaay ko kon fii dem tukki nas nasu shay la mooy nit ki li mooy du tukki kat am yéene ko tax mu dog mooy jëpp bu rek. lu daal tax mu daal di mu daal di mu daal di dog foog mu def luy luy am lu ci yéene googu noonu mooy waajal ba ñu pare ba ñu takk préparé si yëpp ñu ne ah kon kii nag mën naa dog jëlee li nga xam ne euh, moo ñëw ci euh, ci al madhab donte al muallif fii nii dafa ne xurujan dafa ne xurujan min xilaafi akthar al ulama waa ji yaxtamil mooy wal wal afdal lahu sawm yax mooy ne li gën ci moom moom mooy mooy woor mooy kan mooy ki nga xam ne moom moo moom moo génn gut waaye mën naa dal tamit na ci almusaafir su fekkee loolu la lay gis ne kon dafa génn ci eh, dafa dafa génn ci li xam ne mooy almadhab ngir xurujan ni ñuy tuddee muraatul xilaaf alxanaafil al alfuqaha dañuy faral di di di istimaal muraat al xilaaf ñu ëpp ñu koy def mooy alxanabila al malikiya muraat xilaaf mooy lan mooy masa bi gis na ne masala bi sàngam da am wuute masala bi am na wute bu raxma nangam muy ibbee mu daal di jël boo xam ne moo lay génne ca mu jël position bi da lay génne ci wuute gal wuute nag al mooy ki nga day dellu ci al mustafti kooku la ñuy wax moo jël al axwat nag rek muraatul xilaaf muraatul xilaaf mooy al mufti boppam mooy def moom mooy jël ab dogal wala boog moom mooy jël ab atte mais atte boobu muy jël dañ koy boole ci maintenant ci masala bi ci ci ute wax yi ci am daf koy jël ngir ne may dafa bàyyi xel wuti gi ci am mooy masalan gis ne masala sàngam am na borom xam wax ne waajib ñii ne xaraam mu daal muraatul xilaaf mu de afdal mooy mu nekk ci diggante ba wala mu ne makruux muraat lil lil xilaaf wuuteeg al ahwat mooy ñaari moo am ci masala bi ñi ne waajib kii ne xaram ñu ne al ahwat mooy nga def al waajib suba ñaar la ñuy tudd ñaari dana masala bi ñaari mas ñaari ñaari wax moo ci am su fekkee ne dañuy muraat xilaaf mooy ñett mooy ci am ndax waxu mufti day doon wax ci masala bi waaye moom waxam da koo binaa ci lan muraat al xilaaf donte lam doon jéng sax moom mooy al waajib mais muraat al xilaaf mu daan ne al afdal tayib ala kulli haal mën nañ gis ne xurujan wal afdal lahu sawm mooy mën na dellu tamit al musaafir mutlaqan al afdal lahu sawm mooy delluwul ci ki nga xam ne moo moo génnagut al afdal lahu sawm mën na dellu ci loolu tamit muraatan li xilaaf mu ne al afdal lahu sawm c'est-à-dire mën na dagan na dafay yufta ida faraqa buyuta qaryatihi mooy dafay dog su fekkee di génn na kër yi mooy kër yi dëkk yi mu jóge su fekkee génn na fa su boobaa mën naa dog waaye mu raatali xilaaf ne am na boroo xam yu bari yu wax ne su fekkee ne génnoon balaa fajar du dog su boobaa kon mu ne al afdal lahu sawm kooku la gën ci moom mooy mu daal di mu daal di woor mu raatali xilaaf nga daal di bàyyi xel moom atte bi mu def na koo bàyyi bàyyi xel wute gi am ci masala bi ci ne am na ñu ne ñu bari mooy al jumhur al na dañuy wax ne kooku du génn du daal di dog lu dut ne dafa génn balaa fajar. su fekkee daa génn ba'da al-fajr su boobaa du dog kon mu ne mun su fekkee génn na mun na dog waaye nag walaata li xilaaf ngi daal di bàyyi xel xilaaf yi moo tax al-afdal lahu as-sawm tayib li fa demee ni bi tam mooy safar gi nga xam ne mooy dagan ci nit ki daal di daal di dog ba ci jiitu mooy shurut mooy shurut di ñëw ci al-qasr mooy mu doon safar goo xam ne mu baax la bu dagan la safar gu dagan wute nag safar goo xam ne nit ki da cay def lu xaraam mooy josaanu safar dafa dagan mu ne masalan tukki goo xam ne tukki gu xaraam la masalan tukki ngir màggali tukki gu xaraam la tukki goo kenn du dog sa góor waaye tukki gu dagan mooy tukki goo xam ne da ngay tukki ngir seeti sa say waajur bu góor masalan waaye dem fa daal dafay def lu xaraam def lu xaram la lu téye tukki bu moom mu wër wéy na nekk tukki bu dagan kon bàyyi xel ñaari biir mooy tukki goo ne mooy tukki bu dagan ak tukki goo xam ne eh, da nga koy defee lu xaram mooy yow cosaanu tukki mën naa doon lu dagan waaye nga dem defal lu xaram boobu nekkul du xaramal li nga xam ne mooy nga daal di wala donc du la du la dindi ruxsa bi waaye li dindi ruxsa mooy fekkee tukki bi cosaan ba ci lu ëpp ci borom xam-xam yi eh, al madhab al arba loolu la ñuy saxal mooy fokk mu doon bi charte mu nekk mu tukki mu baax ah mu nekk ci muddatu safar eh, ci li nga xam ne mooy madahib arbaa seen dañ koy tënk ci Imam eh, Malik al Hanabila quatre vingt trois quatre vingt cinq naam eh, kilomètres entre quatre vingt trois quatre vingt cinq quatre vingt huit wala Shafi'i ñoom ñu koy dem quatre vingt huit wala Ahnaf génn yooyu may fu mat dañ koy def benn distance donte borom xam yu bare bare dañuy gis ne yenn ci borom dañuy gis ne tukki. ba nga mooy daganal alqasr wala daganal nit ki war mooy tukki goo xam ne dafay nekk ci la koy taxdiid mooy al urf ndax rek amul dalil bu ñëw ci alquran wa sunna di taxdiid moo tax yenn ci alxanabila dañuy faral di tegtal aqsa ma yujad c'est-à-dire lañu euh, loolu dalil istisnaas la rek nekkul dalil boo xam ne nekkul dalil la istisnaas la dañ koy dañ koy dañ koy jafoon wala dañ koy dañ koy wéttaliko waaye nekkul dalil mooy dañuy fekk ne lii mooy li gën a bari mooy gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu gën a bari mu daat di wàññi nangam sangam la woon wala aqallu maa yujad wala lu gën a tuuti ca lam daan wàññi nangam la woon ñu ne kon léegi tam gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu gën a lam daan ëpp mu cay mu cay wàññi wala boog lu gën a tuuti la mu wàññi mooy quatre-vingt-cinq kilomètres ñu ne kon ku ëppati quatre-vingt-cinq kilomètres da ngay waaye loolu nekk ko dalil loolu dañ koy wéttalu ko rek li nga xam moom la ñuy jenn muhaqqiqun daal tahqiq te mooy incha allah gën a wér mooy loo xam ne sharia ñu ko daat koy tahdim fi ko dellu ma ci al mooy ñu ko delloo ci nit ñi seen urf mooy seen aada mooy loo xam ne nit ñi dañ koo faral di jàppe tukki mooy da ca def defi tukki moo xam mat na kilomètres yooyu matu ko su fekkee ne euh, su fekkee ne euh, nit ñi noonu lañ ko jàppee tukki koy jàppee tukki te loolu xaaliban dafay doon lu faral lu faral di ànd ak mashaqa gaaliban day faral di ànd mashaq moo tax yenn ci ulama yi ñooy askan imam Shafi rahimahullah ci ci riwaaya imam Ahmad hatta Hanifa dañuy faral di ko taxdiid ci mashaqa doon mashaqa googu xikma waaye yenn saa yi daan doon li nga xam ne mooy mooy illa mooy su fekkee tukki bi tukki bu ànd ak mashaqa la gaaliban tukki bi ànd ak mashaqa urfan nit ñi dañ koy jàppee ab tukki xaaliban la nga xam ne du ànd ak mashaqa dafay nekk dem ñëw bu yomb nit ñi xaaliban dañ ko jàppee li nga xam ne mooy tukki walakin li al ahal madahib arba ci la nga xam ne ci lañu daje mooy di ko di ko taxdiid ak wuteegu wuteegu ndaw ci distance bi waaye yëpp dafay dellu ci quatre-vingts kilomètres jëm kaw wàccu ñoom quatre-vingts li nga xam mooy quatre-vingts kilomètres à partir de là nit ki dafay dagal mu daal di mu daal di wàññi da mu def nag wal afdal lahu sawm mooy ndax léegi kon mën na tamit wax ne al afdalu sawm mooy la gën ci moom mooy mu woor mooy kan ndax al musaafir ndax li gën ci moom mooy lu woor wala déet mën na dellu foofu te loolu mooy daahir men foofu lay dellu mooy al afdalu lahu as-sawm mooy ki nga xam ne moo moo dog wala boog ki nga xam ne moom moo euh, moom mooy tukki la gën ci moom mooy mu daal di mu daal di dog la ko la boo xam ne dañoo wutee ci masala kuy tukki lu gën ci moom dog naam wala mu daal di mu daal di woor mooy mu dog wala mu woor lan moo gën ci wan moo gën ci ci ci ci ci moom alaxnaam ñu gis ne su fekkee ne tukki bi ama shaq nekku ca mooy su fekkee ne amut euh, jafe-jafe gu ca nekk la gën ci moom mooy mu daal di woor naam gën ci moom mooy mu woor ndax la lay cosaan woor weeru koor moo gën weer ko ci beneen weer bu nekkut te kooku mën na mbir yu ko gaar ba du ko mën a fay kon dañuy wax ne su fekkee ne dafa yem ci moom mooy nit ki mu woor ak mu ñàkk a woor yem ci moom ko wàññi dara woor ba moo gën ci moom mooy soo àndeeg kooku dana nan ko la gën moom mooy mu daal di woor ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci xadis mu ne laysa min al birri as-siyam fi safar ñu ci sahih Bukhari Muslim bokkul ci ak yiw di woor ci safar foofu noonu xadis boobu dafa am dafa am dafa gis am nit boo xam ne dafa daal di sonn lool ci koor gi muy koor mooy sonn ba nit ñi euh, wër ko mu ne laysa min al birri as-siyam fi safar bokkul ci yiwu nit di woor ci voyage kon lañ ciy déggee mooy xaal bii nii la nit ki mën al ibra bi umum al lafz la bi xusus sabab la naam al ibra bi umum al lafz waaye umum al lafz dugg dafay bàyyi xel contexte bi tax mbir mi daal di ñëw mooy contexte bi tax mi ñëw mooy kii dafa son mooy kon dañ dafa aam ba tey mooy dafa aam ci képp ko xam ne da nga am mashaqa bi waa ji moo doon illa ba képp koo xam ne koor gi dafay yóbbu ci mashaqa mooy dafay day indi ci ci ci ci day indi ci mettit ko dañ ko wax ne al afdal mooy bañ a al moom mooy bañ a woor loolu tam mooy al malikiya tamit loolu lañu loolu lañu al xalil loolu la ci euh, fi muxtasari wa sawmuhu afdal in lam in lam yakun yashuq wa illa fal fitr mooy fekkee de moom dafay woor li gën ci moom mooy mu daal di euh, su fekkee ne koor gi jafewut ci moom li gën mooy woor euh, soo fekkee loolu nag daal di dokk su daa dafa metti mu daal di dokk waaye day sax nag day xaraam sax su fekkee nag moom euh, mooy xaraam al halak mooy su fekkee da koy indi ci ci mën ko alak mooy su ci xaal boo xam ne xaal lu koy alak sax moom day wax far day xaraam mooy kon dañuy wax ne gën ci. xataa Shaafi'i tam loolu la ñuy wax mooy li gën ci al musaafir mooy euh, mu daal di mu daal euh, woor mooy li ci woor lu dul mu ànd ak li nga xam ne mooy al mashaqqa moo tax alxanaabila nag ñoom li ñoom mooy la ci nit ki mooy mu daal di dog donte sa àndul ak mashaqqa moo tax waxam ji wa xurujan min al xilaaf min xeer aktar ulama zaahir mooy loolu mooy lan wal afdal lahu sawm mooy li gën ci moom mooy mu daal di woor donte nekkul mooy al madhab waaye moom da ko wax xurujan li xilaafi aktar al ulama ndax al madahib al ahnaaf al shafiiya al malikiya li ñu gis mooy nit ki la gën ci moom mooy mu daal di woor fekk àndul ak mashaq al xanaabila comme ñoo ci al mughni al qudaab bi ñu koy indi mooy ne ñoom la ñuy gën mooy ne euh, su nit ki su fekkee dafa yem ci moom mooy amut mashaqqa ak ñàkk ma amut euh, mooy mu woor ak mu ñàkk a woor a yem ci moom la gën mooy mu daal di bañ a mu bañ a woor ndax ne ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan bañ a woor ci li nga xam ne mooy euh, ci su daan tukki donte wér na ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu woor ci ak tukki matal li jumhur wax te Maalik daal di koy choisir afdal lahu sawm mooy lii euh, allahu alam di gën a wér ci su fekkee nit ki dafa yem ci moom ñaari xaal yi mooy woor ak ñàkk woor mooy ci moom al afdal moo sawm su fekkee ne woor day metti ci moom al afdal mooy mu daal di dog su fekkee ne da ko yóbbu ci xalaat comme ni ko xalil waxee mën na doon sax loo xam ne mën na xaram ci moom kon nit su fekkee daa nekk ci tukki ñaan anam moom woor ak ñàkk woor yam ci moom su boobaa ramadan la gën mooy mu daal di woor su fekkee dafa nekk. day hésite dafa woor dafay jafe ca moom dagan na naam mu daal di woor waaye li gën ci moom mooy mu bañ a woor soo fekkee nag dafa metti metti goo xam ne euh, daf ko yóbbu ci ci alal ko su boobaa li gën ca wala war sañ moom sax mooy mu daal di mu daal di bañ woor euh, ndax yàlla tegu ko tegu ko loolu te mu jox ko ruxsa goo xam ne la war ca moom mooy mu daal di koy jël wallahu wallahu alam je pense que def nañ tuuru leeju ci euh, ci ma baax si bëggoon naa ko tudd te ba ci kuy tukki naam kuy tukki li nga xam moo dagan ci moom ci weeru koor ak li dagan ci moom ci weeru koor kañ lay woor ak kañ la dul woor mu la toftal nag ba tey alxaamil mu ñëw ci alxaamil wal murdi alxaamil mooy ki xam ne dafa won wan lor. mooy arab duñ ci andi ta'anis duñ ko andil taa marbuta ndax euh, alxaami lay cosaan mooy euh, ci jigéen la moo tax euh, baat yu mel nii dañuy faral di danaan la xaamil xaayid ndax ci jigéen lay lay lay dellu doon da ci almurda yenn saa ñu ne almurdia daal ci def taa marbuta waaye day tafriq nexe almurdia nga xam ne mooy ci xaal ba nga xam ne ngay nampal mooy ci yamoon ya nampal mooy ki alet mooy nampal su ma rek mooy mi ma ngay nampal su la almurdia rek mooy ki nga xam ne ci ci ci ci ci jamonoy nampal la nekk donte sax jamono ñuy wax di nampal doomam su fekkee day nampal doom la almurdia su fekkee nampalu nag waaye am na doom juy namp ko lañu tuddee almurda wala mooy dafa war lor wala mu daal di nampal mu ne su dañoo ragal mooy su fekkee ne dañoo ragal lor. jëm ci seen bopp mu ne aftarata wa qadata wa laysa alayhima fidya mu ne su fekkee ne lor bi te la mu jëm moom mooy seen bop la nga xam ne kon moom cosaan la mooy ñoom dañuy dog sunu bare daal di fay ndax ñoom ñaar dañ leen nduróole ak ki nga xam ne moo feebar in kaana minkum marida wa safar fa iddatun min ayaamin ukhar kon woor wan na lor gi mooy tollu diggante ak nampal bi loolu mën nañ koo jàppee ci ne ñaar ñooñu kon dañoo nekk mu leen la jox xukmu ku feebar leen jox xukmu ku feebar mais nag waaye mu ne fekkee dañoo ragal mooy lor bi ñoom mun a jàpp nañ mun nañoo woor waaye ñoom lor ba ñuy ragal mooy seen doom daal ci loru mooy kiy nàmp loru ca wala ki nga xam ne moom mooy kii nàmp daal ci loru wala ki nga xam ne moom lañu mu nekk ci biir bi daal ci loru mooy xale bi boobaa nag ñaari mi lay def day dog fay ba pare daal di daal leel na jëfandikoo tegtaloo. waxee Abdullah ibn Abbas ci wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin mooy ci aay bi ne aay bi nekkul aay bu bu ñu la saxal mu ne kaana ruxsatan li sheikh al kabir wal mar'a al kabira noonu lii ruxsa la woon yàlla dafa yombaloon nga xam ne mooy ku màgget mag bu góor wala mag bu jigéen kenn riwaay mu dellu ca mooy ne ñoo ñaar dañuy dund dañuy leel naan ci bis bu nekk dañuy leel benn jirim ma ne boo daa ci wal xubla wal murda ida xaafat ak yi moom mooy an wala ka la war na lor ak yi nàmpal su fekkee dañoo ragal ci seen seen doom eh, lii mu wax ni mooy li cheikh bi indi demee ci al ahnaaf ñoom la ñu gis mooy fekkee ni ki dafa ragal ci doomam wala mu daal di ragal eh, xaal bu doon mooy xaal bu munti doon mooy dafa ragal ci doom ji wala mu ragal ngir boppam day fay rek te loolu la yenn ci eh, muxaqiquun ci Cheikh Islam Taymiya rahimahullah ñu ne loolu lañu loolu la ñu wéral xataa Cheikh Uthaymeen suma ma daakari naxul loolu la ñu rogal te mooy li gën a wér mooy ki nga xam ne moom moo moom mooy wan na lor li mu tudd nii nag ci al axnaaf euh, moom la ashaafiya mooy jumhurul madahib loolu la ñuy wax jumhur inda al madahib al arbaa ndax bàyyi xel su ñu waxee jumhur yenn saa yi ci jublu jumhurul madahib waaye nekkul tekkul jumhurul ulama ndax su ñu waxee jumhurul madahib tudd ñu jumhurus salaf ñi nga xam ne ñoo jiitu waa saxaaba yenn saa yi jumhur moo tax yenn saa yi nga dégg borom ñu ne jumhur al jumhur ñu ci jublu jumhur ci madhab ci madahib al arbaa waaye loolu tekkul na jumhurul ulama tayib jumhurul madahib ñoom la ñuy wax mooy te demee ci almalik almalikiya lañ gis mooy comme ne dafa dañuy tàqale kuy ragal ci loru doomam ak lor boppam su fekkee dafa ragal lor doomam su boobaa dafay dog daal di di leel su fekkee daa ragal lor boppam kese foofa dafay dog du leel lu mel noonu tamit mooy li moom la ash-shafi'iyya tamit indi naka noonu ak alxanabila waaw ibnu ibnu Qudama da ci al-Mughni muhim waaye daal Maalik li al-Ahnaaf wax ci masala bi muy li gën a wér ndax bi laalami dalil amul dalil ci tàqale ñaari mbir yi muy tàqale comme dafa dafa dafa war dafa dafa ragal ngir doom wala ragal ngir boppam te sax lu dafa lay tàqale la mooy ngir daal di koy mashaqa dafa am ci mooy ndaw si daal di xam lu dul ab médecin daal di koy eh, wax waaye ngir nit ki daal xam ndax dafay lor sama bopp lor sama doom lu ci ëpp dafa am talaazum mooy lay lor ndaw si lay lor doom ci mooy léeg-léeg ndaw si dafay loor dafay lor doom ji ba ñenn suñu ñëwee dañuy tàqale Shafiya suñu ñëwee dañuy tàqale su fekkee ñaar yëpp la la la daal di lor nag day day fay rek waaye du du du leel mooy fekkee ne ñaar yëpp dañoo ragal mu lor ñaar ñëpp day fay waaye du leel ala kulli xal li nga moo moo mooy mooy fees mooy ne ku xam ne dafa dafa dafa dafa wan ñaari xaal yi moo am wala muy nàmpal su fekkee daf koy gaañ. la xaaliban dafay gaañ dafay gaañ doomam kooku lañ koy wax mooy mu daal di mu daal di dog su mu nee fay daal di daal di di fay waaye mun na nekk ci xaal goo xam ne lañ ko wax mu daal di mu daal di leel ñaari ma imma mu leel wala mu daal di fay kañ lay leel su fekkee ne toftaloo ci moom toftal goo xam ne fay day ma mashaq wala lu mun a fay mooy yenn saa yi mu daal di dal jigéen mu daal neef mooy daal di wan lor. kanam ngoon mënut a woor moo xam dafa ragal ngir doom wala mu ragal ngir nga xam ne mooy boppam su moom dogee commencé nampal beneen koor daal di ñëwaat ndax ñaari at ba mu paree nampal googu noonu mu wannat lor wooraatut ba mu paree wanne loroo ñetti koor a ngi nii ñu doon laaj ca mun naa wannaat mun naa wetee daal mun na cee tegal lu mel noonu su mel ni su mu doon defee gis ay doomam duñu ñaari at la ñuy tàqale ko moom ci lu mat fukk kooku dina tegale lu mat fukki koor wala sax ñaar fukki koor ndax su fekkee ne koor gi bokk koy fekk ci wan loor wala mu nepp kooku su boobaa mën nañ ko dugal ci ne mu daal di mu daal leel wala kenn du ko wax mu daal di mu daal di fay doon te jumhur ulama dañuy tàqale ñaari mbir yi wallahu ala waaye ñëw ci charia boole ñaari mbir yëpp fayek fayek leel la mu am imam mu daal di fay imam mu imam mu euh, mu mu leel li tax ñuy tàqale am na lu ko waral mooy ne lay cosaan mooy nit ki moom moom mbir bi boppam la bëgg loram la suba moom dafay lañ koy wax mooy mu daal di waaye rek beneen bi moom léeg-léeg jëmut ci ci moom ci doom ji la jëm kon looloo tax ñu ko xëyloo ko pare nag ndax dog bi kuloon ngir moom ba daal di koy leelloo euh, ndax dog googu dog ci ci loo xam ne ci keneen la keneen la aju wallahu euh, wallahu alam waaye lii euh, ñenn ci borom xoom yi daal di taxqiq te liñ jàpp mooy gën a wér wallahu alam mooy ne jigéen su fekkee dafa nekk ci ci lor la muy def rek mooy dafay su munta woor mooy su munta woor wala mu daal di ragal ne su wooree dina lor boppam lorale doomam wala su wóorut dina lor doomam mooy su boobaa dafay dog su bu ne daal di di fay su mbir yi tegaloo nag ba bari lool ci moom su boobaa ñu ne ko ci bis bu nekk mu leel fa Euh, mu leen fa mu leen fa euh, pauvre su fekkee ne su fekkoon am na ko tayib mu ne wal marid ida xaafa dararan kuriha sawmuhu lil aaya wa man ajaza an sawm li kibrin aw marat la yurja bur'u afdara wa at'ama an kulli yawmin miskina mu ne su fekkee nag ki nga xam ne moo nit dafa feebar mooy kenn am dafa feebar moom su fekkee dafa jàpp ne feebar da koy lor su boobaa dañuy sip ak wooram mu ne ko dafa tële woor ndax dafa nekk mag wala mu feebar feebar boo xam ne du wér dañoo jàkkaar ne feebar du wér mooy feebar boo xam ne c'est lu ci mel ni diabète wala yenn ci euh, yenn ci ci yenn feebar yi nga xam ne day kenn amagut euh, li nga xam ne mooy gisaguñ dëkk la koy faj mu ne su boobaa kooku noonu dafay euh, dafay dog ci bis mu nekk mu daal di leel leel miskin fii ba tey masala bi masala almarid almarid ñaari mbir moo am mooy feebar bi doon feebar boo xam ne dafay dafay woor ga daf koy lor mun naa yokk feebar ba naam mooy su wooree feebar ba mun naa yokk wala feebar bi moo tax munta munta supporter koor gi kooku su boobaa dañ naan ko daggan na ci nga dog bala sax day wax ne dañuy sib ci moom mu daal di woor dootul woor dina daggan waaye daggan na mu dog te alafdal ci moom mooy dama dog waaye fekkee feebar ba nag jotewul dara ak woor mooy feebar bi jotewul dara ak woor kooku daggan ci moom mu daadi di dog in kaana mariidan aw alaa ka ne moom la ñuy wax mooy ka nga xam ne feebar boobu noonu dafa joteeg koor gi am na. feebar yoo xam ne koor daf koy daf koy yokk wala mu gën koo mettit wala doo mën a supporter woor ndax feebar bi koor dem na nga ko dangay dog su daal di koor ga passé nga daal di fay bis boobu waaye su fekkee feebar mu feebar moom jotewul dara ak koor ga mu nekkoon ak koor ga day day war ca moom mu woor comme na comme na waaye mu ne fekkee ko xam ne mag nga nag mooy da ngaa màggee wala nga feebar feebar boo xam ne mënoo ko mooy feebar boo xam ne du faju mooy feebar moom day feebar ci dund lay doon kooku lay cosaan dañ koy wax mooy lan day dog mooy ba tey su fekkee feebar am daa am relâche ak koor yenn na xam ne dafa relâche ak mu doon ci yenn wet yi soo jëlee mel ni jabet ñoom jabet yenn saa yi mun naa mun a woor yenn saa yi du mun a woor ndax yenn saa yi mu soxla suukar ndax mun na am hypoglycémie euh, yenn saa mun na woor bis yi nga xam ne mun na koo woor koy woor bis ne munu koo woor mu daal di mu daal di cay ndax loolu mën na koo teg tegtalee bis yu bare bare baree bare yoo xam ne day am na ko daf koy fay ndax woor la boo feebaram dafa jëm ci ay dafa sa giir dund la waaye fekkee kon feebar boobu noonu nga feebaram mënut a ànd ak woor te nekkul feebar bi faju feebaram dafay dog xaaliban kenn du ci wér subaa nañu def wala nga màgget màgget moom kenn du ci wér moom day gën a yokku rek. màgget ba mënoo woor naam su boobaa nag na ngeen lay wax mooy ne dangay dangay leel ci bis bu nekk danga fay leel ab ab miskiin loolu mooy li nga xam ne bu fekkee dafa dafa ragal yàlla sunu boo wax ne man kaana mariidan aw safar iddatun min ayyaamin ukhar yuriidu llaahu bikum al-yusra wa laa yuriidu bikum al-'usra dafa yàlla dafa war ne yàlla li mu bëgg ñun moom mooy al-yusr kon ñàkk a woor googu mooy al-yusr ci moom te yàlla mu bëgg ci mooy li gën ci ñun te la mu bëgg la bëgg kon foofu noonu lay al afdal mooy léegi soo feebaree nga daal di bañ a woor su fekkee ne euh, feebar boobu noonu dafa am li nga ak euh, ak woor yàlla ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima kata dalilu ki nga xam ne mooy mag bi ba tey mooy xarit wax tudd na fi sànq asar Abdullah ibn Abbas ci tekki mu tekki ay wala alladhina yutiquna fidyatun ta'am miskin euh, mu ne laysa mansuuxa nekkul aaya bu ñu nekkul aaya boobu dañ ko dañ ko nasaxal mu ne huwa sheikh والشيخ الكبير المرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصومها mu ni kon aay bi la muy wax mooy màgget ñaari màgget yi góor wala jigéen bu munta woor suba ñooy nag la def mooy dañuy dañuy leel kenn du leen wax ñu ñu woor la may li fuqaha yi dëgte loolu te wuute wuñu ci ne ki nga xam ne moo feebar feebar munta munta munta dog wala mu daal di mag màgget bu munta woor kooku lay ci sart moom moom mu daal mu daal di leel su fekkee ne amut munu mu leelal su waa wàcc na ko laa yukallifu na seen wus'ahaa ko am dalla da nga war a leel amoo loo leelale dara dara waratu la mais yàlla sunu borom la mu teg nit ki rek mooy la mu la mu mën lan la njëkk a teg mooy woor munoo woor ñu ne leelal soo mënta leel amul leneen luñ la fekk na am lu dut ne kon yow koor euh, amoo ca wàcc na la ndax da nga am da nga am ngant leel wàcc na da nga am ngant amoo loolee de wallahu taala aalam daf na mën nañu fi beneen yoon dugg ci li nga xam ne mooy dog mooy dog koor